wa sharra al-umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar a'aazani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu bu baax a baax mboolem koo xam ne mi ngi ci barab bi di jégalu ci fan yi ci programme bi nga xam ne léeg-léeg waxtoom day faral di toxu ngir ittee xam-xam yu koy waral di ñaan suñu borom jalla wa ala mu wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy si waat nañ suñu programme bi di waxtaanu fajar ci téere bi di aljaami' fi sunani wal aadab wal maghazi li abi muhammad abdillah ibni abi zayd al qayrawani al maliki alayhi rahmatu alamin mbokk yi euh, ñi ngi war a tey ngi ci ñaar fukkeelu jotaay ak juróom démb am na ku doon laaj laaj bu am solo ba aju ci yéefar yi ndax danañ gis seen borom jalla wa ala yawmal qiyaam li lama ci bëgg a dolli tey jii rek mooy yéfer yi soo xoolee wax ji yi gën a ëpp nga xam ne jumhurul ulama moom lañ wax mooy duñ gis seen borom jalla wa ala ndax aaya yi boo xoolee ci bit li muy tegtale du wane ne yéefari dañuy gis seen boroom naafiq yi kay la lenn ci waroom xam-xam yi mel na ibni xuzayma ak ñenn ci waroom xam-xam yi boog laa wax laa bëgg a wax eh, wax ne lenn ci ahlul kitaab ak naafiq yi xeet wi ñoom dalañ gis seen boroom ci arasaat yawm al qiyaama mooy yàlla bala mu àtte jaam ñi doonte wax jooju nag boroom xam-xam yi nee nañ du dëgër wala su fekkoon dañ koy firi la muy tekki rek mooy gis boobu laataa yàlla di àtte jaam lay doon eh, beneen bi itam gis boo xamee ne gisu xamle la ak gisu xuppu gis boo xam ne duñ ci am li nga xam ne moo di mbégte duñ ci am li nga xam ne moo di bànneex wante la gën a dëgër te lu bari ci waroom xam-xam wax ko ni ko Cheikhul Islam Ibn Taymiyya lënkalee ci Majmu'ul Fatawa mooy yéefar yi moom duñ gis seen borom jalla wa ala day eh, naam te loolu mooy li gën a dëgër ci li xam ne moo di moo di masala mi parce que dafa am xadis bu ñëw bu wax ne yàlla bu ne kenn ku nekk la nga daan jaamu nanga ca dem eh, ñëppay dem ba des xeet wi am beneen xadis wax ne maanaam ñëppay dem ba des xeet wi ñu naa fi naafiq yi itam da cay des seen borom dikkal leen am beneen xadis bu wax ne ñëppay dem ba des eh, képp koo xamante daan jaamu yàlla ma xam ab kàccoor la moo xam ku baax la ku daan wéetal yàlla rek booba boobu làmboo na xeet wi ak làmboo na xeet itam eh, moo tax ibnu kenn ci waroom xam-xami as-salafu saalih daal di tànn wax jooju waaye comme niñ ko waxee rek li gën a dëgër te mbooloo ci as-salafu saalih tudd ko mooy yéefari ñu gis seen borom jalla wa ala loolu mooy li gën a dëgër yawmal qiyaam wala su fekkee gis bi day am itam comme niñ koy waxee rek gis la boo xam daanaka moo ñàkk gis ñooyam parce que gisu metti lay doon bu naqari ci ñoom bu triste ci ñoom borom bi jalla wa ala di wax ne kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun loolu texte la yàlla nee na yawmal qiyaam yéefar yi duñ gis seen borom moo tax al imaamu Shaafi'i alayhi rahmatu rabbil alamin da cee tegtaloo ci mafhumul xitaab falamma xajabahum ah, allahu azza wa jalla an ru'yatihi falamma hajabahu llahu hajabahum allahu azza wa jalla an ru'yatihi iqaaban dalla ala annahu dalla ala anna al-mu'minina dalla ala annahu uh, yukrimu ibaadahu al-mu'minin yawma al-qiyaamati li ru'yatihi ikraaman aw kama qaala rahimahullah uh, ba sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala yiire ñi nga xam ne ñoo di yéefar yi ci ñàkk leen a gis ci xañ leen ba dañ ko gis yawmal qiyaam ngir mbugal leen loolu la tekki mooy ña ko gëm danañ ko gis ci anam teral gum leen di teral jalla wa kon gisul suñ borom bu demee sax ba agsi ci xëy na dana gën a danaa ci gën a def ak firifàcce kon loolu laa ci bëggoon dolli rek xëy na mbokk mi ko doon laaj nekku fi waaye xëy na dars bi dana yegg ca moom ndax jubluwaay jàngale moom duut mooy nit ñi nekk fekk ñàkk fee nekk waaye dangay jottali rek lettre bi yàlla bi jalla wa ala euh, kon ñi ngi tolloon ci melakaani sunu borom jalla wa ala yi nga xam ne mooy ñaareelu xaaj bi mooy melakaanu jëf yi mooy yi nga xam ne dafa aju ci jëfi sunu borom jalla wa ala ñu doon ci leeral li nga xam ne moo di sifatul maji mooy dikk gi nga xam ne borom bi jalla wa ala dana ko dikk yawmal qiyaama dikki gi nga xam ne suñu borom jalla wa ala dana ko dikk yawmal qiyaama loolu mooy loo xam ne lu sax la itam ci alquran sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam euh, comme niñ ko waxee woon démb joruñu ci xootalaat ko dikku yàlla wér la loolu nag dafa doon melakaanu woo xam ne melakaanu melakaanu jëmm la melakaanu jëf la bokk maanaam jëfi borom jalla wa ala la aju mu bokk ci melokaan yooyu itam mooy wàcc gi nga xam ne suñu borom da koy wàcc ci buñ xaajee guddi gi ñetti xaaj fukki xaaj bu mujj bi yàlla suñu borom jalla wa ala wàcc gi nga xam ne da koy wàcc euh, itam xadit la boo xam ne melokaan la boo xam ne ci melokaan suñu borom la jalla wa waaye moo doon melokaan woo xam ne melokaanu jëf la maanaam dafa aju ci coobare suñu borom jalla wa ala saa su ko soobee ak nu mu ko soobee ak fu mu ko soobee ci lay wàcc moom suñu borom jalla wa ala mata shaa kayfa saa kayfa shaa idaa shaa ko soobee ak naka la ko soobee ak fum ko soobee suñu borom jalla wa ala nag moo ko moo ko da soob muy wàcc ci li nga xamee ne moo di asamaani yi gën a jege àdduna su fekkee dañoo xaaj li nga xam ne moo di guddi gi ñetti xaaj xaaj mujj moo tax sax am nañu wax ne sax ne. xaaj yëpp mën na cee wàcc moom suñu borom jalla wa ala parce que am na ay nusus yu koy wane waaye nag yi gën a nusus yi gën a feeñ yi gën a fees gën a limu mooy xaaju xaaj bu mujj bi ci guddi gi suñu borom jalla wa ala ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mooy xadis bu wér mu ne yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila ila as-samaa'i xiina yabqaa thulusu al-layli al-aaxir yaquulu man yad'uunii fa astajiiba lahu man yas'alunii fa u'tiyahu man yastaghfirunii fa aghfira lahu xadis bi xadis bu wér a wér a wér la ñaar fukki saxaaba ak juróom-ñett ñettali mañ ko mu doon loo xam ne mutawaatir la ma'nawiyan mbooloo ko nettali ci jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ni ko al-allaamatu ibnul qayyim waxee ci xaadil arwaax ila bilaadil afraax moom sax deme ne sax da ko agsi da koo yeggale ba ci fanweeri saxaabi yi nettali bañ ko moom li nga xam ne moo di wàcc gi wala kon gisug suñ borom jalla waala boobu kon eh, xadis bi xadis la bu wér-wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngi saxiixayni kooku moom jërul jërul di ci sikki saaka wala nga am leen loo cay wax xadis ba ma ngi ci as alimaamul Buxaari yi génne na ko ak alimaam Muslim eh, ci xadis abi hurayra radiallahu anhu wa ardah mooy boo xam ne xadis bi gën a wér ci xadis yi la bokk parce que alimaamul Buxaari moom Muslim ñoo ko génne loolu lu jar a bàyyi xel la te ñaari téere yooyu téere yi taalif yépp mooy téere yi ci gën a wér al imaam eh, as-Suyuti day wax ci ad-Durar di wax ne wa laysa fil kutubi asaxu minhuma ba'da alqur'ani wa lihaadha quddima wa laysa fi alkutubi asaxu minhuma ba'da alqur'ani wa lihaadha quddima nee na téere yi nga xam ne ñooy téere yiñ taalif amu ci benn téere bu gën a wér saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim looloo tax ñu jiital leen kon téere téere buñ la wax ne wala luñ la wax ne alimaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko solo ci seen saxiix kooku jur ngeen fay nga am leen loo fay waxaat dafay doon xadis boo xam ne xadis bu wér lay doon yàlla fii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koy saxalal sifatu nuzul mooy wàcc gi muy wàcc nan lay wàcce kenn xamee su ko nusbitu sifata lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi jalla wa jalla wa ala wa e, nufawidu alkayfiya aw kayfiyat annuzul ila zatihi jalla wa ala ila rabbina jalla wa ala e, aw ilayhi jalla wa ala yàlla wàcc gi muy dañ koy saxalal yàlla comme ni mu yelloo ci moom nuzulan yaliqu bi jalalihi yanzilu rabbuna jalla wa ala nuzulan bi yani yaliqu bi jalalihi jalla wa ala suñu borom day wàcc wàcc gu ci moom jalla wa ala day wàcc wàcc gu ci moom jalla wa ala dañ koy saxalal yàlla melakaan bi waaye dañuy bàyyee li nga xamee ne moo di maanaam eh, melakaan wi ni yàlla melakaanoo dañ koy waaye sunu borom jalla wa foofu nag ay masaayil am na fi mooy ndax bu ñu waxee day wàcc day jóge arash wala du fay jóge arash maanaam day wéet ci moom arash dañoo xam ne mindee fa suñu borom la wa ala yemoo gi mu ci moom di wax ne melakaanu jëmmam la waaye melakaanu jëfi suñu borom la jalla la moo xam day wéet ci arash moo xam bu jógee foofu day wàcc wéet ci arash Euh, wala du ca wet loolu boroom xam-xam yi wax nañ ci am na ñu tànn ne arsh mën naa wéet ci mu am na ñoo xam ne tànnul loolu waaye du masala boo xam ne wax ji wax ci dana xóot lool wax ci dana bari lool parce que kumpa moo tax kenn xamul nu yàllay wàccee te yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam musu jee wax musu koo xibaare kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax moo tax ñenn ñi di wax ne ah bu ñu waxee de kon suñu borom day wàcc kon day mel ne kon fa mu nekkoon nekkatu fa wala wàcc day mel day jóge ci kaw a kaw ñëw ci suufak yooyu ala kulli xaal kooku la shakka ci ne kaasa nuzul al maxluqi ala nuzul al baari jalla wa ala wa la yajuuzu fi xaqi llahi jalla wa ala kooku dafa qiyaas li nga xam ne moo di wàccug yàlla ci wàccug mbindeef te loolu dëgganut moo la wax ne yàlla bi wàcc noonu lay wàcce yow li nga xam ci wàcce rek mooy wàcc yàlla gisoo ko gisoo nu mel kon ay melakaanam xamoo nu mel loolu jara bàyyi xel la loolu ngay dégg ñu naan cheikhul islam ibn taymiyya rahmatullahi alayhi moo ko wax ci téere boobu ñuy askamale ibnu batuta te mooy rixlat ibnu batuta nee na cheikhul islam ibn taymiyya da ko fekk ci Sham muy xutba di wax ne yàlla day wàcc comme sama wàcc nee na ñu gis ko mu jigee ci muy wàcc ci escalier minbar bari loolu defoon naa ci ay jotaay ghayr sahih nen di wàcc am ñu koy jéem a we am ko ko wedd nee na ñu dóor ko ay daal ba kaala gi wàdd loolu ghayr sahih loolu dëgg benn Ibnu Batuta rixlaam bi bind ko am na ko ko bind ko dul moom Ibnu Jazzi wala kenn ci waroom xam-xam yi te kooku waroom xam-xam yi lenn ci ñoom dañoo wax ne du wax katu dëgg kenn ci waroom xam yi moo ko bind te kooku kooku waroom xam-xam yi nee nañ dëgg loolu defe naa ne lu leer la beneen bi mooy Ibnu Batuta li gën a dëgër mooy daje wut ak Cheikhul Islam Ibnu Taymiyya rahmatullahi alayhi Cheikhul Islam Ibnu Taymiyya Ibnu Batuta mi ngi dugg. Dimashq ca Ramadan wala jege ne ko te Cheikhul Islam Taymiyya mi ngi dugg ca kaso ba ci Sha'ban weeru baraxlu kon daanaka weer jaar na seen diggante wala ñaari weer benn mu dugg fa Ramadan wala Shawwal te Ramadan lay gën a mooy gën a kii Ramadan la fa dugg te fekk na Cheikhul Islam Taymiyya mi ngi ci biir kaso kon wax ne ki nga xam ne moo di eh, Ibn Battuta di gis na Cheikhul Islam loolu nekkul lu wér gisu ko bi muy ñëw fekk na Cheikhul Islam nekk ci biir kaso bi. kon loolu moom nekkul lu wér beneen bi mooy rexla boobu mooy téere boobu li ci nekk ci ay njaaxum ak ci pas-pas yu ñaaw ak ci pas-pas yu bon kenn xamul nu mu du téere boo xam ne dañ ciy sukkandiku te dal ci kaw kenn kon loolu jar na bàyyi xel beneen bi mooy ñuy jéem a wax naan borom bi jalla wa ala wàcc gi mi wàcc ci asamaan àdduna si ci fukki fukkeelu bu ñu xaajee guddi gi ñetti xaaj ñetteelu xaaj bi waaw ñun ñun mën nañoo nekk ci guddi ñeneen ñi nekk ca geneen guddi waaw loolu kon nu muy demee kon kon de kon ay wàccam ay wàccam gi muy wàcc day ne leen loolu dafa doon mbir yoo xam ne loolu ci àdduna bi la ñii bu nekkee ci guddi ñee nekk ci beneen guddi ñii nekk ci bëccëg loolu mooy yow ci sa jëm bopp yow doomu aadama yow ñun suñ dund foofu la aju waaye suñ borom jalla waala ndax waxtu wala ay bërëb ak wala ay makaan da koo tënk ko kon suñ borom jalla waala mi nga xam ne mën naa àtte ñépp allahu akbar mën naa àtte ñëpp ñëpp ñëpp ci benn waxtu kon mën naa wàcc mën naa wàcc ci lu gën a néew sax loolu wàcc koo xam ne dana yellu ak jëmmam ci waxtu wu waxtu woowee ci barab bu nekk kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci jaam bi moo tax ni nga xamee ne suñ borom jalla waala da leen bind ni leen di yàlla di leen jox ñuy lekk ñi leen di yàlla di leen bindee Eh, ci loo xamee ne lu gën a néew sax waxtu la ñu yàllay dekkilee doomu aadama yi ci lu gën a néew loo xamee ne sax waxtu mën na ko bañ a mat noonu la mel ne xisaabe yowmal qiyaam moo tax gis nga yowmal qiyaam eh, xisaab bi day gaaw lool ci borom di wax ne balaa ba a jot sax xisaab biñ kenn ku nekk benn da ngay dem àjjana wala nga dem sawara asxaabul jannati yawma idin xayrun mustaqarran wa axsanu maqila foofa chaque ci ne test test moom ci bëccëg lañ koy def kon balaa ngoon a jot sax nit ñi kenn ku nekk xam fa nga war a dem bu yomal xiyaamee ginnaaw noonu la toll yàlla mën na leen a àttee ci benn waxtu wala ko gën a néew kon ñu ne day wàcc ci yenn ci ay waxtu nga xam ne moo ko sàkk comme ni mu sàkkee doomu aadama yi ne di ko tënk ci ay waxtu wala nga tënk wala nga di ko tënk ci ay jamono loolu la chaque ci ne ñàkk xam suñu borom la dëgg-dëgg xam jël la waxaala te booy xool yow doomu aadama yi seetlul bu reer jotee wala añ jot tey ci benn dëkk wala benn réew balaa trente minutes wala balaa waxtu ñëpp reer ñëpp jox leen ñëpp lekk ndax ñii dañuy lekk ba noppi xaaral ñeneen ñi ci des bu fekkoon noonu la kay kon yaakaar naa danañ toog ay at am ñoo xam ne duñu añagul wala duñu reeragul waaye ñoom ñëpp dañ ñay lekkandoo ci benn waxtu kan moo leen lekk kan moo leen jox ñu luñ lekk ci benn waxtu benn waxtu rek mu lekk mu reggal leen kon kooku la chàkk ci ne. def lu gën a garaaw loolu wala def lu gën a yombul def leneen lu bokkut ak loolu loo xam ne sax lii ko gën a jafe moo gën a yomb ci moom jalla waala kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon loolu wax joo xam ne wax ju wér la joo xam ne ju ñu jàpp la beneen bi mooy ñu jàpp ne wàcc gi maanaam lañ fi jublu mooy mbiram mooy wàcc wala yërmande wala malaayika mooy wàcc loolu nekkul lu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam yanzilu rabbuna la wax suñ borom day wàcc kon yàlla mooy wàcc waaye du mbiram wala du waaye du malaayikaam waaye du yërmandeem ndax su fekkee dañoo wax ne mbirum yàlla mooy wàcc waaye kan moo wax kan moo lay wax ne mbirum yàlla ci waxtu woowu rek lay wàcc yudabbirul amra mina samaa'i ilal ardi la yàlla wax jamono ji nekk mbirum yàlla day wàcc di jóge ci moom di di ñëw ci doomu aadama yi mbirum yàlla mooy li mu li mu amal di ko dogal rek loolu lan moo tax ñu fixé ko ci ceerub guddi gi ceerub mujj gi ceerub guddi gi déedéet loolu nekkul lu wér beneen bi mooy mbirum yàlla bu wàccee ndax jaadu na ci moom muy woote ak rububiyya mbirum yàlla ndax mbirum yàlla jaadu na ci moom muy wax naan ku may ñaan ma jox ko ku may laaj ku may ñaan ma may ko ku may laaj ma jox ko kuy sàkku ci man jéggal ma jéggal ko mbirum yàlla sañ na loolu mbirum yàlla déedéet loolu mbir mënu ko wax yàlla rek moo ko mas moo ko sañ wax beneen bi ñu wax ne yërmaane suñu borom mooy wàcc ndax yërmaane yàlla ci njël rek lay wàcc déedéet yërma yërmaane suñ borom jël la waala du wàcc ci waxtu wu nekk maanaam ci waxtu wu nekk yërmaane yàlla day wàcc loolu jàpp naa ne lu leer naa ñi la yërmande sunu borom tabaaraka wa taala jamono ji nekk day wàcc ci doomu aadama yi kon lan moo tax ñu fixé ko lan moo tax yàlla fixé ko bu fekkoon mbir yërmande rek mooy wàcc loolu tax ñu fixé ko ci ceeru yaani xaaj bi xaaj bu mujj ceeru guddi lu xeeru saxiix du wax joo xam ne wax ju la suñu borom jalla wa ala jëmmam mooy wàcc mais du yërmandeem beneen bi mooy yërmandeem yërmandeem nu muy wàccee di wax hmm? yërmandeem nu muy waxee naan ku may ñaan ma jox ko ku may laaj ma jox ko ku may ñaan ma may ko kuy sàkku ci man jéggal ma jéggal ko loolu xëyru sax du lu wér ña jàpp ne tam malaaka mooy wàcc malaaka ndax sañ na ci moom ndax sañ naa wàcc malaaka ci waxtu yu nekk lay wàcc waaw malaaka li yàlla yoon yàlla waxtu wu nekk dañuy wàcc du jàggee ne ci jël dong la wàcc parce que malaaka dañuy wutalante ñii am na ñuy wàcc ci ci suba gi ba ngoon am na ñuy wàcc ci ngoon gi ba guddi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfazunahu min amrillah suba gi ak ngoon gi ana malaaka yi wàcc hmm? di garde jaam ñi di garde doomu doomu aadama yi ñii dañuy wàcc ngir maanaam yaani xool ñiy def aw yiw ci jàkka yi di ko jottali suñu borom jëlla waala kon lan moo tax ñu fixé wàcc gi ci ñetteelu ceer bi rek ci biir guddi loolu xëy na beneen bi mooy su fekkee ne ñu wax ne malaaka mu wàcc yàlla du wàcc ndax dagan na ci malaayika muy woote woo ak rububiyya ah, di woote woo ak uluhiyya naan kan moomay ñaan ma jox ko kan moo may ñaan ma may ko ku may laaj ma jox ko kuy sàkku ci man jéggal ma ma loolu mu lu ko wax gayru saxiix kon jëmmi suñu borom jalla wa ala mooy wàcc boo gëmee loolu ba noppi nag bul jàpp ne mukk wàccug yàlla comme wàccug mindeef ñoo yam lu tax laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir borom bi jalla wa ala amul lenn lu mën a mel ne moom mu jeex rek moo tax buntu bu simple la boo xam ne philosophie yi ñoo ko ñoo ko garaawal di wax ci yàlla yu garaaw yoo xam ne boo ko déggee yow ci sa jëm bopp sa der bi mën naa kotomu waaye wallahi gëm li alayhi salaatu wasalaam wax ak na ko salafu saalix gëmi woon jeex na takk ndax ñoom amoon nañ problème ci texte yi alayhi salaatu wasalaam wax ne yàlla day wàcc saxaaba naan ko waaw yii nu muy wàcce moom xam nañ ne yàlla day wàcc jeex na mu jeex takk parce que koo xam ne boroom risaal la borom leetar la nekk borom leetar bu wir moo leen ko xibaare kooku amul luñ cay luñ cay jeex jaax wala luñ cay xebet dañ koy gëm mu jeex tàkk bu kon bu nee day wàcc ak kon fa mu nekkoon dafa jógeek wala day yëngatoo yu kenn xamut loolu lañ lay wax mooy bala ngaa xam noonu nam demee xamul jëm mujji ba noppi bala ngaa xam wàcc ak nam demee da ngay xamu ji nañ xam jëmm ji xam jëmm ji ba noppi moo tax al imaam al Buxaari ci téere boobu ñu tuddee af xalqu af'aal al ibaad xam naa incha allah danañ ko jàngale ci ca kanam bu soobee yàlla téere bu am solo la pour tontu al qadariya pour tontu al jahmiya pour tontu al mu'tazila ba ci al ashaa'ira muy téere bu am solo al imaam al Buxaari ci xalqu af'aal al ibaad dafa génn benn texte benn athar boo xam ne al al Fudayl ibn Iyaad moo ko wax nee na idaa qaala laka jahmiyun ana akfaru bi rabbin yanzilu min makaanin ilaa sama ilaa makaan faqul lahu ana uuminu bi rabbin yaf'alu maa yashaa lii mooy régal bi ci melokaan yàlla yi nga xam ne daa aju jëf yëpp nag ku koy jéem a wedd rek def ko wax ko lii bu la ab jaxmi waxee ne ko ah man kat yàlla bu jugee ci bërëb dem ci beneen bërëb moom kooku moom yàlla jooju gëm ko moom ñe ko man gëm naa yàlla joo xam ne lu ko neex mu def te daa bokk ci li ko neex mooy wàcc gi muy wàcc jeex na tàkk moo tax Cheikhul Islam boobu la gën a la utiliser rek ci at-Tadmuriyya nee na idha qila laka mu'taziliyyun ani jahmi sawa'un kana mu'taziliyan aw yani ash'ariyan idha qala laka axbirnii kayfa hiya sifatu nuzulihi xibaar ma yàlla nan lay wàcce allahu akbar bala ab jaxmi waxee loolu wala kuy jéem a dàq melakaani yàlla rawatina kenn melekaani aj ci wàllu jëfi ndax al-Fudayl ibn Iyaad lii mu wax ni lu ci am solo la parce que nee nañ melakaan yi aj ci yàlla loolu dafay aji coobare yàlla bu ko soobee mu melakaawa noonu ko bu ko soobee du ko melawoo kenn du wax na yàlla jamono ci nekk day wàcc loolu kenn du ko wax loolu lu jar xel la lu ja lu jar a bàyyi xel la euh, nee na bu la ab ab mu'tazili waxee waa xibaar ma yàlla nu muy wàccee wala ab jahmi bu la waxee yàlla xibaar ma nu muy wàccee nee na na ko wax ne ko axbirni kayfa hiya zaatuhu allahu akbar nee na ko nee ko yow it na maa bëgg nga xibaar ma yàlla jëmm ji nu mel ak maa laaj yàlla nan lay wàccee wàcc gi nu mel. man itam leer la ma jëmm ji nu mel rek boo ma leer la jëmm ji nu mel ma leer la nu muy wàcce ndax nit ki boo xamee nu mel moom da nga xam nu muy wàccee moom nun doomu aadama bu ñuy kenn ku nekk xam na doomu aadama nu muy wàccee bu nekkee ci kaw ci kaw ni muy wàccee xamees na ko jaa ci escalier yi wàcc di dox xam nañ xam nañ jëmm ji moo tax ñu xam melakaan wi ni muy demee nee na boo ko waxee loolu mun ta ñàkk mu ne la nahnu la na'rifu kayfiyata zaat nahnu la na'rifu kayfiyata zaat ñun xamuñu kat nag jëmmi yàlla ji nu mel nag ne ko nahnu aydan laa na'rifu kayfiyata as-sifaat wa min tilkum wa min tilka as-sifaat sifatu an-nuzuul loolu maa ko ci dolli nee na bu la waxee ne ko ah bu la waxee ne la ñun kat xamul xamul nag jëmu yàlla ji eh, ni mel nag ne ko ñun itam nag melakaanu wàcc kii xamul nu mel nahnu aydan laa na'rifu kayfiyata kayfiyata nuzuuli haadaa huwa nee ko ñun itam xamuñ nag jëmmi yàlla nu muy wàccee melokaanu wàcce gi nu mel nun xamuñu ko lu tax li anna macrifata kayfiyati sifaat mutawaqifatun ala macrifati kayfiyati zaat lu jar bàyyi xel maanaam xam jëmm ji nekk nga xam melokaanam wi nu mel bala nga kaa mën a xam faaw dañuy xam jëmm ji nu mel ba noppi bala ngaa xam melokaanu jëmm nu mel gi xanaa nga xam jëmm ji nu mel ba noppi kon melokaanu wàcc bi ni mel bala nga koo mën a xam dangay xam jëmm ji nu mel te xamuñ jëmm yàlla nu mel te mbir jëmm ju nekk bala ngaa xam nu mel mooy nga gis ko wala nga gis ku ko gis ku la ko xibaar te yàlla gisuñ ko gisuñ ko ko gis kon nu ñu xamee jëmm ju nu mel ginnaaw xamuñ jëmm ju nu mel nag melakaan melakaan yi mënuñoo xam lu ñu mel. moo tax mbokk yi ahlu sunna wal jamaa dell ci ñoom ci bunt bu mën dafa jaar dafa jaar dafa war ci jullit bi bu dul loolu rek day jeng looloo tax imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi daal wax amantu bi rasulillah wa bimaa jaa an rasulillah muraadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na gëm naa yàlla gëm la bawoo fi moom gëmee ko lam nam ko namme nam nammu ca wax ja nam ko fii wala nam ko tekkee wala nam ci jublu noonu laa ko gëmee gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko ci yàlla mooy alxuraan ak sunna la bàyyi gëm naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam gëm la bàyyi ko ci moom tamit sunnaam waaye gëmee ko itam nam ko jubloo nam ko namme noonu laa ko gëme te loolu la shakk ci ne ci buntu yëpp lay aju sawaun ma kaana fi baabi asmaillahi azza wa jalla wa sifaatihi aw ma kaana fi baabi eh, al aqaid bi sifa amma aw ma kaana fi fi baabi eh, al ibadat aw fi al muamalat aw fi kulli shay fi kulli shayin min eh, abwaabi diin nahnu nu'minuhu ala muraadillahi azza wa jalla wa ala muraadi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam nahnu nu'minu bi dhalika boog ala muraadillahi wa muraadi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy gëm gëmee ko ne ci alayhi salaatu wa salaam moo tax looloo tax fahmu salafi xujja fahmu salafi xujja wax xaasatan maa yataallaqu bi baabil aqaaid déggu salaf saalix aw lay la rawatina lu aj ci buntu pas-pas buñ ci juyoo rek la salafu saalih jàpp mooy li wér parce que ñoom a'lamul umma aqidatuhum aslamul aqaid wa ahkamul aqaid wa ahlamul aqaid wala aslamu aqidatin wa ahkamu aqidatin wa a'lamu aqidatin ñoo ñu gën a ñoo gën a xam ci xeet bi afhamul umma wa aq wa afqahul umma yani wa aktharu fahman fil ummati min ghayriha wa a'lamul umma wa abyanul umma wa afqahul umma wa atqal umma salafu saalix ñoo gën a dégg diine ci ci xeet wi ñoo gën a xam diine ci xeet wi ñoo gën a ragal yàlla ñoo gën a ragal yàlla ci xeet wi moo tax loolu lu jar a bàyyi xel la dégginu as-salafu saalix di ci dellu ci lu mën a doon loolu lu jar a bàyyi xel la kon melakaanu woowu moo melakaanu bi nga xam ne mi ngi aju ci wàllu yaani euh, wàcc gi yàlla yi wàcc loolu kon lu sax la ci alxuraan lu sax la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam eh, loolu nag comme ni ko Cheikhul Islam Ibn Taymiyya waxee rek nasuunuha an az-zunum al-kaatiba kaatiba dañuy fexe ba ñoŋal ko ci fen njorti fen yi ndax kenn ci lenn ci ash-shi'a mel na Hisham al-Jawaali fii ak ñeneen ñuy fen di wax ne yàlla yawmu Arafa day wàcc ci ambaam wal iyaazu billah loolu ay caaxaan la yoo xam ne du dëgg kenn waru ko wax ci sunu Boroom jalla wa ala kon kenn du wax ne wàcc gi comme wàccu mbindeef la déedéet loolu kenn du ko wax wala la sufiya ngay di wax leen ci ñoom te mooy as-sufiya al-ishraqiya wala euh, as-sufiya al-ittihadiya ñi nga xam ne ñoo jàpp ne al-hulul al-hululiya ñu jàpp ne suñu borom jalla wa ala day wàcc ci jëmm wal iyaadu billah wal iyaadu billah yàlla day wàcc ci jëmm comme ni mu wàccee ci Isa ibn Maryam wal iyaadu billah loolu ni nasaara pas-pas bu bon la it daal xulul day der kenn jubluwu ci loolu yàlla di wàcc ci jëmm nga xam ne jëmm jële nekk yàlla wal iyaadu billah di wax ne wama allahu wama alkalbu wal xinziiru illa ilahuna wama allahu illa rahibun fi kanisati taala allahu amma yaquluna uluwan kabira loolu musiba féetewu ko kaw danañ ci ñëw suba ak jàmm continuer incha allah ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran muhammad rasulullah alayhi salatullah إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله